husnuhum na gis nga seen taar boobu ñu am tax an yuhlihim na mu ñu daal di leen ay ay yuhlikun na mu alak mooy da di ne ñu ñu jàpp na ñoom fii mu ne dañoo tabe mooy koo leen may ñu xeeb waaw ndax dañuy jàpp ne man moom de toute façon tout le temps mu wan la ne yow xam nga ne moos ku mel ni man boo boo amee ki mel ni man di jàll sa gannaaw nga war a sant yàlla ba di dina di la ci ñaawal tout temps ba pare def mu beew nag mu daal di alku sax ndax loolu mu alku waaw waaw amaana seen taar boobu tax mu ñu al ko ah. waaw benn ngo kon taar kese moom <laughs> yow moom loolu façon seetoo ci sax ay kuy muuro yooyu sa yoon new ci na karaw nga liis na gii rek nay meesoo ka xees ak wala du la ca neexee rek loolu rekka la ci neex ak forme yeeg loolu kese la ci neex yonente la sal ne attention ah loolu boo ko defee amaana loolu kese la tax a yow gis nga boo moywul seen star boobu da leen di beewloo da leen di kii boobu da leen di torxloo alors <laughs> mu ne voilà waaw tuzawwijuhunna te bu leen leen denc mukk li na ngir seen alal kese waaw parce que daal yow femme bi femme bi femme de affaire la rek <laughs> day dem du bàyyi ko ñëw waaw bari dugg dugg waaw wala ñu naan ko madame Castor tellement magasin Castor yépp mooy borom. waaw lekk la bu ko fi baayam bàyyee ak ak ak ndono <laughs> mu yor loola loola nga ne yow dañ ciy dugg ngir alal yi kes mu ne loolu moom tax nga dugg ci alal denc soxna ngir alal yi kese <laughs> ndax pensa amaana de waxu rek ne boo ko defee rek li way xel amaana mooy man ngaa denc koo xam ne borom alal la mais loolu du la fekk mais mooy yow risque bi épée de Damoclès bi mu ngi tiim sa bopp <laughs> waaw fa amaana <laughs> amwaaluhunna gis nga seen alal yi ñu yor an yut an tutriyahunna mu daal di leen beew moom ñu beew waaw waaw beew yow doo fa am tàmb doo fa am baax ñu beew ci sa kaw loo leen digal ñu bañ ko ñu man defuma parce que sax ah xam nga ne saay fii moo fi yor <laughs> waaw surtout bu dee ku ñu yar ba pare mu gis boppam nekk koo xam ne bakkanama ko jiital ba pare mu am ay xarit yu koy jeex <laughs> waaw yow moom de toute façon soo mari bi nga doon moom daanaka surga nga gën a doon mu beew sa kaw doo ko digal lu mu def lu ko neex lay def te du la digal du la tàggu du la def dara pour que la pour la parce que mooy borom alal ji <laughs> voilà <laughs> voilà mu jàpp ne moom fii moom moo fi takk tubéy ndax moo fi moo fi yor affaire yi quoi moo yor bagage yi <laughs> mu ne asaba asamaana waalul na seen alal joojee de an totru yow na mu beew loo leen de walakin waaye waa yonent bay sax sax waa nu ñuy def kon mu ne walaakin waaye lu am ba def ah tuzawwiju tazawwajuhunna hmm, tuzawwijuhunna waaw waaw denc leen ala diini ci kaw diine seet leen ka am diine waaw ndax kooku diineen ji moo koy teree maam xam nga diine boo ko nit amee ku am diine rek yow amal ci moom yaakaar te mën ngaa tëdd nelaw quoi. waaw ndax diineem jooju ragal yàllaam xam ne yàlla in lam takun moom fàddi <laughs> ah tara ni gis borom bi borom bi moom taraxaa mu yaraxaa bokk mu koy gis am yooyu di dellu ci yàlla ragal yàlla di yaakaar yàlla kese xam ne fii nii mu nekk moom kese borom ba nga koy gis lépp lu mu manigaase lu mu def lu ne borom ba nga koy gis tamit nag ko nit kiy seet ay mbiram lu muy dugg di ci seet yàlla mais dafa bokk ak ki nga xam ne yoonam new ci bul faale la bul faale ka koy naan bul def bu fi jógee mu dem defi lu ko neex alors ki xam ne borom bi mooy kilifaam Allahu huwal wali waaw waaw te laa taxuduhu sinatun wala nawm te borom bi du ko jàpp nga mendu ca waxatuma la nag ay nelaw waaw kooku di bàyyi xel ragal yàlla boo nekk ci xolam mooy tax yenn yoo xamante ne sax bakkaram da ko di puuse dina ci téye boppam ndax la ngëm yàlla yonent bi alei saatu salaam nag waaw ne denc tànnal kookee ala diin ci kaw diine booy denc daal xoolal ci kaw diine nga denc kookee koo xam ne ci kaw diine nga koy denc lii nag moo wax faat euh, euh, yow góor ñi moo am ci faat bi kese waaw gis nga boo fi nee yow yaa faam yow itam <laughs> waaw daal jëkkër ju am alal kese ngay seet ah moom nag day tukki nag de <laughs> sama kajoor nataal gi ma nekk kii moom boroom tukki la waaw gisoo ni mu def moom daal ñaari at la fa def étage yóbbu baayam makka yóbbu yaayam makka waaw <laughs> kon de kii naa ko dugg naa dugg ci moom eh. gisoo oto bi mu wàcceel bàyyam muy doxi soxla ay <laughs> bu ñëwee gisoo li muy drainer ca loola ak loola avant ah, loolu tax nga de eh. <laughs> man moom la xasal yii man moom femme laa waaye doomu ministre laay ut parce que postam wala doomu diplomate <laughs> laay ndax li xasaniha waaw <laughs> oh. <laughs> ndax fa mu bokk ndax cosaanam waaw man daal doomi garmi laay seet doomi latti joor joop doomi buur buur kumbandoo fen juuf ñoom laay seet seeni ca laay man daal ku bokkul ci ñooñ soila ba attention yaa femme wali jamaliha playboy ngay seet boro triceps yeeg biceps yeeg gaa yi daw ci corniche bi di di di di di uti di uti di uti di uti euh, euh, corps idéal tey nga am de moo la ci dugal <laughs> tey nga am problème loolu wóorul <laughs> la ila wali jamaliha waaw gaa yi naan mooy daanaka moom miis góor ñi bu miis góor amoon mooy miis góor <laughs> attention ñooñ ngay seet ñu naan mooy le garçon le plus fort de la place <laughs> dugg yaa faam attention ah, <laughs> li ma la doon wax kaay ginnaaw bi ñu waxee lii mooy fii yonent bay saa wax te lii mooy bu dee ne yow lii mooy lan mooy bu dee ne yow ñi ngay choisir benn ci yii nga mën a am waaw ko am alal nga mën a am sinon boo ko amul ku am askan nga am wala bu dul ko am askan ku am taar nga am wala bu dul ko am taar ko am diine ñeent ñi kenn nga ciy tànn bu loolu xewee lañ lay wax jëlal ci am diine ñeent ñi ci def teg ko fee bañ a def li ëpp ci nit ñi di doxal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi koy tudd <laughs> mais ñoom moom lañ gannaawal ca gannaaw moo imaamu Nawawi wax ko gannaaw mooy diine la ñuy mujjee xool waaw. bu demee nag ba ci biir mën nañu koo mubboowoo ne waaw man moom xam nga diine rek laa doon seet alors que à vrai dire non non pas comme ça c'est après nga bëgg a rejouer film waaw defaraat scénario bi waaye scénario bi <laughs> ba mu tàmbalee ba nañ jeexe boroom diine bokku ci woon waaw léegi nag mu ñëw ba ci biir. présenté affaire moom présenté ko loo xam ci nit loolu la yaghurru illa nafsahu walaw la taghurru illa nafsaha kooku wor ndaw soosu wala waa ji lul boppam <laughs> voilà kon nag loolu mooy loolu bu dee yow yii suwaa nga lii benn rek ci mën a bu dee ne gét eh, xaaral yow xadiis yorente ma nay sa sam jeexul waaw yow fay ah xadis bi ñu gis sànq <laughs> bu Seydina kii bi kii bi bi kii eh, Abdallah ibn eh, Amr ibn As suñ wax mais jeexul maanaam ah oui ma ne la si bi mu ne walakin tuzawwijuhunna ala diin denc leen leen ci kaw diine ki am diine mu ne wala amatun sawdaa'u zaatu diinin afdal yonent bi saa saa xam na société bi muy dund société arabe <laughs> te société arabe yi attention de mooy société nii la doon def ba léegi nii ñoo lay def mooy arabe yi dañoo amoon ay jaam yu weex am jaam yu ñuul waaw Seydina Zayd ibn Haarisa arabe la ibn Shahil Hawayi dañoo soowu seen waa dëkk jàpp ko def ko jaam jaay ko baar Makka bari woon na ci ñoom Seydina Suhayb ar-Rumi lam yakun min al-Afariqa wa lam yakun min as-Sudan bokkul woon ci noir yi boo ah, tax esprit boobu nga xam ne bu nee jàmm ñépp di xool noir yi loolu loolu xam nga lu ko teg mooy ces esclavagistes de de de de de des européens là waaw. hatta ci Rome antique ay jàmm yoo xam ne nekkuñu woon ay ñu weex lañu woon ah <laughs> da doon am <laughs> voilà léegi yeneen tubaab yi sax xam na ni xam ne loolu la société boobu doon doxee. te tamit ñi nga xam ne ay jaam ay ay ay ay africain yooyu ñooñu mooy ne imaginer mooy tey ñu ne le français la société française yéen gis ngeen migrant bi jël mbëkk mi fee jóge Sénégal waaw jël mbëkk mi agsi léegi bàyyi leen mu nekk seen président moom na doon wax fee waaw aleykum bis wat-ta'a wa in ta'ammara abd waaw maa ngi leen di dénk dénk ak topp même bu dee ne ab jaam lañ jël mu jiite leen xam nga jaam waru la jiite moom dañ koo moom mu ne même loolu mu amee ñu forcé leen di def mu jiite leen fekk mu ngi julli di taxawal yooyu même bu dee tooñ na leen la fekk waru leen woon a jiite sax mais topp leen tey dégg ay diggalam tey topp loolu wax ko bépp société bu la neex tey daan waay jow pour wan la ah saxaaba ya yonent bi alayhi salaam doon waxal ak a sori ak a ñoo sori ñun waaw waaw ñun koo ko ci wax mu révolté ah mu ko mooy yow mais tu imagines ce qu'il ce qu'il nous dit mais qu'il n'aime pas la France il il veut une solution de remplacement voilà mais imaginez mu naan Sénégalais bi ñoo ngi dugg ci mbëkk bi wala Malien bi wala Ghanéen bi wala Ivoirien bi. c'est à Lampedusa mu mu jaar Italie jaar ci Alpes yi ak ci Nice ñu nam ñu ko force mu nekk le président de la République de France ñu koy nangu. oh non révolution l'esprit de révolte de nos kii wa révolution française la gars yi waay yow waay yow jël aux armes waay nga gis ñëpp dëgg. ah ah. kaay <laughs> leen <laughs> bépp sénégalais sénégalais bu ñu leen demoon hé gis ngeen présidentiel bii di ñëw xaw ma sax dina am du am allahu alam <laughs> bi ngeen di essayer di essayer deux mille vingt quatre début ci février xaw ma janvier xaw ma mars bii léegi gars yi nekk fi naan sama candidat ñii la ñii ñu ne leen sawaay xam nga lan la am na daal benn gabone buy dóoru ñëw boo xam ne y deux mois gamoon a ne wax agsi na léegi fal leen ko président moom mooy nekk seen président de la république Sénégal kay dañ naan teg eh! léegi dégg wolof yi commencé seen waxi raciste yi génn nekk seen yooyu way ñag mi wala yaasu billah lañ lay wax <laughs> way ñag mi la ko bi ngi ñi ñi kii moo bon kii moo bon da yées xool li ba bëgg mu jiite ñu am ñeg te pourtant ñoom ak def ñoo niroo couleur ñoo niroo lépp mais léegi oh congolais ah non on n'accepte pas <laughs> mooy demal fu la neex yéen ci saa saam nag ne gis nga ñooñu ngeen xeeb ñooñu ngeen xeeb même bu dee ne ab jaam la boo xam ne bu noir sax yéen ñii laay waxal yéen takk kooku bu am diine moo gën fuuf ngeen di takk koo xam ne arab yi pur la taabul di waaw <laughs> waaw waaw wala amatun sawda afdal waaw zaatu diin afdal waaw denc ab jaam boo xamante ne démb ngeen ko jënd Éthiopie indi ko fii sax mu am diine imaamul Buxaari wax loolooy dëgg te loolu la al asfa'u fi diin gis nga ak naw la ci diine la ci saa maamay diw sa baayee diw sama kilooy diw du loolu konoon te ko doxoon naa la waa kër Seydina Abdurrahman ibn Awf du ñu may seen sœur Abdurrahman ibn Awf du may seen sœur Seydina Bilal ibn Rabah al-Habashi al-Qurashi mawla radiyallahu anhu waaw <laughs> ndax diine ah waaw <laughs> ah mu ngi noonu kon nag mbir maa ngi noonu <laughs> kon nag mbay bu ñu bare daa di bi dégg jeexagut woon léegi nag ñu ñëw nag ci li nga xam naa li may wax yépp lii wala ci intéressé <laughs> mooy waa léegi dikkal ba léegi man de ko taar bi nga teg ñee man a déet man teguma ko nee yonent way saa saam sax tegu ko nee attention yow non dafa def constat wax li xew la réalité dafa wax ni lii de mooy li xew dinañ denc soxna ci ñeent yi ngir ñeent yi ngir alalam ngir xasabam mooy aw askanam loolu moo gina a dëgër ci xasab am na yeneen i wax yu ci am am na ñu naan mooy alal mais alal gi tudd na ko fi voilà xasabam wala taaram wala diineem léegi nag attention déglu mooy yii nii nii yii hein mooy lan euh, <laughs> mooy liñ la wax sànk bu dee ne benn ci yi nga mën a am mais bu dee ne da ngaa mën a am ku am diine te am alal yow loolu kay xayru <laughs> ku am diine ba pare amu ab ab ab ab dudd li ñuy wax ab askan wu tedd loolu kay xayru loolu kay daa gën a tee baax ku am diine ba pare taaru loolu daa gën a baax wala ku am diine boole yii yépp alal ji am fu bokk fu fu kawe wala carnet d'adresse xasab waaw say bokk waaye waa ji parce que moom day yëkkati sama xol day yëkkati xol am na moom dañ naan yii femme bi diplomate femme bi rien que man bu ma àndeek moom rek sama allure day yëkkati ko am na ñoo xam ne loolu la yooyu la la yonent way sa sam wax na yooyu yépp moom bu dee looloo la tax a kii bi ndax contre lañ ci doon yaakaar contraire ba dal la ci c'est possible léegi nag boo boolee yii yëpp ñeent yi yëpp mais kooku kay booy li gën <laughs> lañ lay wax fay <laughs> kon aywa continuer sa projet waaw <laughs> ah, kay kooku moom yow gañe nga waaw moo tax yonent bi alayhi salaam mu ne. ndax hadis mel nii Seydina Jaabir da mu ne fa alayka bi zaati diin maa ngi lay dénk yow jullit bi mi nga xam ne man rasulullah sallallahu alayhi wasallam dama lay conseiller en tant que baay en tant que ku lay guider fa far bi zaati diin maa ngi lay dénk boroom ndax li li jaadu al imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wax bi muy sarah hadith bi mu ne wal ma'na anna al-la'iqa bi ad-din wal muru'a an yakuna ad-din matmaha nadharihi fi kulli shay la siyama fima tatawwala suhbatuhu ha fima tatulu fima tatulu suhbatuhu fa amarahu annabi sallallahu alayhi wa sallam bi tahsil sahibati ad-din alladhi huwa ghaayatu al-bughya mu ne li nga xam ne mooy li normal li nga xam ne mooy li normal ci boroomu diine ak koo xam ne am na mbañum rus am na lu muy seet digganteem ak boroomam te am diine mooy ne diine mooy mooy nekk nos ma ay nañi mooy nekk ci kanamu xar kanamam lépp lu may xool ci lunettu diine lay xoole lépp lu may xool nag waaw ci fii kulli shay ci diine lay jëkk lay xool mooy lunetam yi diine la moom lay xoole te il faut pour mu xool foog mu solleen loolu lay mel mu ne rawatina ci loo xamante ne nii day gudd ànd ak moom wax naa la am mariage du CDD du contrat à durée déterminée déedéet looloo tax sax Euh, euh, l'islam xaraamal nikaaxul muta waaw le mariage temporaire waaw l'islam xaraamal ko dencante pour ñaari fan pour weer après dem sa yoon loolu l'islam xaraamal lool parce que du CDD CDI la waaw contrat à durée indéterminée la waaw contrat bi boo ko signé mooy daal musul la wala nga suul ko léegi nag yàlla loolu mooy seen yéene mais yàlla mën na dogal lu ne waaye <laughs> mu ne looloo war a nekk mbirum rawatina ci loo xamante ne dund ah ànd nga day yàgg de muy àndum mariage yéenay dund doo de camouflage yépp ay jeex waaw waxoon nañ la ko fi <laughs> waaw dajama daja yi ku nekk wane la mu gën a rafet ci sa ci ci yow di ko wan keneen ki képp lool dootul am ndax yéenay bokkati dund vingt-quatre h waaw. <laughs> waaw vingt-quatre heures sur vingt-quatre h <laughs> voilà wala lu ko jege <laughs> voilà bu ko defee moom camouflage yëpp bay jeex ku nekk moom la nga doon jaay dina lamba bu dee du lu baax mu ngo kon nag mën a rawatina ci loo xamante ni ànd ba day yàgg waaw moo tax yonent bi saa saam jaam bi digal jullit bi mu daje mu laal jàpp boroom diine alladi huwa diine ku di seet diine ci mbir yépp bi nga xam ne moom mooy njomboxtalu la nit ki ut ki jullit bi di di sàm di ut di wuti mooy euh, son maram li muy sàkku ak la muy uti kon nag mu ngi noonu yonent bi alei kon ne boo defee lii boroom diine mooy priorité bu dee boroom diine daa taxaw boroomum taar taxaw koo xam daa am taar am alal bàyyi kooku jël boroom diine bu dee boroom diine daa taxaw ak boroom am diine am askan bàyyi ko jëlal kooku laa wax te bàyyi ki nga xam ne alal la am ak taar te amu mooy daal ku ànd ak diine ci ñett yi ci def kooku ngay àndal bu dee ñett yëpp kenn àndu ci moom diine it ngay àndal waaw bu dee nag ñeenti ñett yëpp dañoo ñëw raxasu ci diine ah yow moom sa affaire baax na waaw yeneen ma ne saa saam nag bi mu nee société yi société bi ak nit ñi en général nii la ñuy takk mu ne kon far far bi zaati diin yow sa priorité na nekk boroom diine ci ndax boo ko defee de taribat yadaak léegi nañ ñëw ci lool bala ñuy tëj <laughs> taribat yadaak waaw mooy la sa xataa bi turab mooy takkoon nañu ak suuf si loolu wax mbir la boo xam ne arab yi ñu ko mosoon wax mooy ñàkk nga mooy boo ko deful rek yow ñàkk nga waaw waaw mooy yàlla nga ñàkk rek boo ko deful waaye <laughs> loolu du yeneen way sa saam daa ñaan ci kaw nit ki la ci jublu jullit bi déedéet waaw am na ñeneen nag ñu ne <laughs> waaw mooy ne boo ko defee di nga woomal comme li al imam al arabi al maliki wax waaw ne atraba parce que atraba mooy ida staghna wa tariba idha iftaqar waaw atraba mooy verbe boo ko defee sura euh, ruba'i atraba mooy kooku mooy bu dee dafa woomal kanta tariba boobu mooy idha iftaqara bu dee daa ñàkk waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw <laughs> waaw am ñu ne non mooy ne boo ko defee taribat yadaaka mooy da'ufa aqluka mooy bés boo fi bàyyee ku am diine di seet ñeneen mooy na la leer ne sa xel mi loolu day wane ne sa xel mi manqué na am na lu ci bu faiblesse su xel am nga ko waaw waaw mu ngi noonu de <laughs> am ñu ne mooy xaabat kuttus ba comme la imam Ibn al-Arabi yi tamit wax waaw ne maanaa mooy iftaqarta mooy xaa iftaqarta mooy xaa mooy iftaqarat mooy xaabat waaw mooy boo ko deful di perte de boo tànnul boroom diine gi yénee dugg la di perte <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu de yooyu yëpp ay wax lu yu ci ñëw mu ngi noonu kon ci gàttal affaire baago waaw kene ah, lii la lii la boroom diine daal mooy lépp yonent bi saa saam di ñu conseiller di ñu guider ba ci wàllu nan la ñuy denc soxna mu ne la fas far bi zaati diin waaw tànnal seetal te na nga fexe tabawu ka nga xam ne moo am diine soo ko deful rek taribat ya daak waaw na nga def attention ndax yam la wax nele ci hadis biñ gis ah, yi ngir seen seen taar kese naa tax ah mu mu mu beewloo mu mu mu sànk leen alak leen yu an tuhlikunna aw turdihinna waaw kon nag mu ngi noonu kon xam naa yaa bay sa yow foogi léegi sa leer gis nga mooy yow booleel ko scientifique mooy ko rafet boroom alal boroom fam bokk baax jikko <laughs> yo mooy askan wu ki waaye eh, diine na jiitu voilà boo ko amee nag yaa fay a anta ala xayr ndax kat yonent bay saa saa waxoon na ah te gisoon nañ ko ah mata innama dunya mata gis nga àddina gi moñet la rek mooy looy bànne xoola la fi borom bi de waaye wa xayru mataa dunya mataa yi hein mataa yi ci gën mooy almaratu saaliha mooy gigéen bi nga xamante ne nii dafa baax kon nag mu ngi noonu moom nga mooy li gën a baax loo mën a àndal gi bànneexu ci moom muy bànneexu ci yow te ngeen ci am gërëmu yàlla kon nag mu ngi noonu kon yem ni insha allah